boo gisee ñu nekk ñu ñu jëm ci keeñu alkane nga laaj leen biir te yàlla tax waaw te bu ko def eh, comme si daa am looy fayu ko waa déedéet def ko rek lillah boo ci paree pare nga ci waaw bu ñu ci génnee ñoom ngay gën a sopp sa bopp waaw ñoom ngay jàppaleen comme sa bopp kon nag lëkkaale baago léegi laay bi nga xam ne moom la mujj ensemble laay bi nga xam ne moom la indi non des na beneen daa indi beneen indi beneen waaw mu ne wa qaala ta'aala waaw mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul ba léegi nee na summa latus'alunna yawma idhin 'anil na'iim waaw mu ne borom bi nee na summa ginnaaw gi ñu ngi ci baabu fadlil juu'i wa xusuunatil 'aysh wal iqtisaari 'ala al-qaliil min al-ma'kuuli wal mashruubi wal malbuusi wa ghayrihaa min hudud an-nafs wa tarki shahawat buntub ngëneelu xiif ak di taamu ah tey doyloo dund goo xam ne bo defe naa neex waaye nga jàpp ci ngeex yàlla waaye di doyloo lu néew ci lekk ak naan ak la ñuy yu mel ni noon ci li nga xam ne ay cëri bakkat la ak bàyyi bànneex yi mu ne borom bi nee na ci yoo ngir leeral loolu summa ginnaaw gi la tus alum ne yéen jaam yi dees nañ leen laaj yow may din bu ko rew yawmal qiyaamati anin na'iim ci xéewal ya ma leen defaloon ci kaw suuf danaa leen ko laaj loolu moo taxoon xadiis <laughs> yi ñu génnoon jotaay yee ñu génn bee ñu génn ah nit ñi dañuy ñëw waa ashaabul jaddi mahbuusuuna waaw Abdullah loolu taxaw buntu safara buntu àjjana ña ëpp ñu wërugu masaakiin ashaabul jaddi mahbuusuuna boroom alal yeeg may rëy yi ñoom ñu téye leen ngir àtte leen loolu la kon summa la tusaluna ginnaaw gi des nañ leen laaj anin nañ ci xéewal yi mooy lan lëkkaalee bunt bi mooy looy gën bari le ngay gën yàgg foofa waaye nag yàgg gi yàgg yonent bay saa saam nee na nisfu yow ma la waaw téeméeri at yooyee cent yooyee hein téeméeri at yooyee hein mooy lan non cinq cents ans voilà Euh, euh, juróomit euh, waaw waaw mooy cent ans yooyee lan la mooy kii la nisu yow comme que mille la mille da nga koy xaaj cinq cents ans voilà cinq cents ans cinq cents ans hein mooy loolu mooy xaaju bés la loolu nag dalaa bëgg a wax fii comme que yow xéewal gu la yàlla jox <laughs> xisaabu lay doon ëllëg waaw li bari xisaab la li fi dagan xisaabu la nga xamante nag moom nga ci am ci àddina lu bari loo xam ne daganut itaabu comme ni ko borom masaalik am na nu mu ko waxe noonu radiyallahu anhu day nekk loo xamante ni nii ay ah itaab lay doon de dañ la ci yedd ëllëg te du yedd noonu kenn <laughs> kay nga am moom kon nag dee ci néewul loo xam ne rek sa voyage bii nga nekk comme raakib bi nga xam ne moom la yonent way saa saa waxoon ne sama masal àddina lool la koo xam ne aji war la boo xam ne dafa wàcc ci ronu garab ngir mooy ngir noppale ku tuuti day demaat voilà maa ana fi dunya illa ka raakibin istadalla tahta shajara thumma raha wa yow kon ah doylul rek loo xamante ne ci àddina di nga fa mën a nekk ba ni ngay delloo ci sa boroom ad daarul aaxira kër gu mujj ba darratiha kon summa la na kon ko dañ lay laaj de toute façon xéewal yi la yàlla defal mooy lu mu gën a bari bari sa xisaab bi gën a yàgg kon nag ah ten cee yaa jaam <laughs> waaw loo xamante ne nii dina tax doo fa yàgg kon mooy xéewal yooyu ah seetal boo ci barilee rawatina bari le te gaa bari buñ ko barilee duñu mën a duñ ko ak ya duñ ko nag duñ ko duñ ko respecté de kon nag ah sa bulimi sa fuqale ci wàllu am teemu laa bañ a yóbbu ci loo xamante ne ëllëg borom bi dala koy laaj de <laughs> waaw dina la laaj sa am am yii foo ko jële woon ak ba nga ko amee nan nga ko utiliser foo ko dugal kon nag nañ ci bàyyi xel kon loolu di la ñaaxaale ci la ah wal iqtisaaru ala al qalil ndax boo néewlee niñ <laughs> waxoon yow doo bari problème doo doo yàgg ca ca ca àtt ko way ba waaw maadaama sa daruraat yi mën da ñàkk ci yow képp nga yor yooyu moom borom bi dala koo bàyyee ndax loolu il fallait nga am ko mais nag na dagan na ko amee de te tuwul ne kon nu ma ko amee baax na après man ma ci amee déedéet ndax ku def loolu sax nu ma ko amee baax na boo ko amee keroog nga koy gën a xëq waaw kon nag al imam al hafiz an-Nawawi mu indi nag dernier bi mu ne wa qala ta'ala man kaana yuridu al-aajilata ajjalnaa lahu fiihaa maa nashaa'u liman nuriid summa ja'alnaa lahu jahannama yaslaahaa madhmuuman madhuuraa. suuratul Israa'i suuratul Israa'i wallahi waaw mooy yeneen wiñ la doon suuratu banu Israa'iil waaw <laughs> suuratu banu Israa'iil la bokk waaw suñu kooku la borom bindi aaya dix mu ne <coughs> alhamdulillah alhamdulillah mu ne man kaana mu ne man kaana yuridu képp koo xam ne dafa namm te bëgg dong al aajila <laughs> àddina gu gaaw a jeex gi waaw muy àddina gii te doyadi te ñàkk fulla ñàkk solo waaw képp koo xam ne lii mooy sa namm namm luy xew ajjalna lahu fiha ma nasha waaw dinañu ko fi gaawee xéewale ko fi ma nasha'u liman nurid li ñu li ñu neex li ñu soob te kañu namm lañ koy defal kon yow nekk fi àddina bi lañ sa bëgg mbir yi ci machi ay borom bi képp ak iradatu rabb tabaraka wa taala ci la aju loo kër kër kër ci am hatta yéeféer bi nga xam ne moom fii kese la xam tekkiwul ne yéeféer bi oh, gisoon nañ ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kaafir tekkiwul ne mooy ñoom seen seen àddina day neex saa su ne de déedéet da ngay gis ak yéefar yu waxoon nañ la la waaj a waxoon <laughs> Abu Sahl waaw ne ko woon yow ah as-Suluki ne ko yow yaa ngi nii. xoolal ni nga amee alal boroom xam-xam loon bari alal yaa ji nii am alal te nee ngeen seen yonent bi sallallahu alayhi wasallam seen yonent ah du wax sallallahu alayhi wasallam nee ñoo koy wax sallallahu alayhi wasallam nee na moom yahuud bi sol yére yu dand te ñàkk nee na àjjana bi mooy seen prison di seen dung siin te ñun nekk suñu àjjana xoolal man ni ma ñàkkee te gëwuma ko alors que yow nga gëm ko yaa ji nii ci xéewal yi mag yi nga nekk mu ne ko waaw gis nga boo deewee ba dem ca sa safara sam la boo demee di nga xam ne li nga nekkoon fii ci ñàkk àjjana la ci yow boo ko comparé ak lool waaye man nii ak ni àddina bi li ma borom bi di mën a defal ci mbir àddina bu ma fi jógee dem ca àjjana jëm ma dik fii ma nekkoon lii nii prison la ci man waaw kon borom bi tekkiwul ne weddil yàlla da ngay am xaalis ne feebar lay baax non man kaana yuridu al-ajila képp ku bëgg lu jege gii te gaaw a jeex ajjal naa la des na ko fi jiitalal waaw waaw dinañ gaaw jox ko fi fi li nga xam ne moom laa ko cëral dogaloon ko ko ca azal ci lu jiitu woon waaw ma bindoon wërsëgam la ma ko wërsëgaloon képp lay jot waaye loolu day tegu maanacha ci li ma sooboon fekk mu sooboon ma waaye kat laa ko li man nurid ku ma soob ma defal la loola neex lu ma neex man borom bi pas lu la neex kon mooy àddina yoo ndekete boo fi mooyee yàlla en fait sax sa àddina jag mooy yàlla taxul sa àddina jag xam nga iblis ñu bari da di gëm lool gis nga attention gis nga yéen jullit ñi li tax ngeen perte wal iyaazu billah te te malheureusement bari nañuy xalaate lool ci ñun aslahana allah wa iyyahum yal nañu boroom bi yëwénal ak ñoom kene boo ngeen gisee ngeen tardé mooy seen topp ngeen di topp liñ naan sharia Dubaï c'est compliqué quoi vous imaginez honneur bu loolu yi am ci addina bi fii yow yaa ngi nii France kii kii doo am da nga a am ah yaa ngi Europe da nga jóge Sénégal honneur bëgg joxee nga kii jàng nga ñëw waa yow war a jàng mais quand sa baay yow ñoom dañu ñàkk est-ce que nga fiy nekk daan ay njàng yoo xamante ne nii liggéeyal da liggéeyale nga ñëw kaay proposer la liggéey yoo xamante ne sàngara ngay servir un serveur ah, dans une brasserie connue du Mans waaw wala de Bordeaux waaw wala de Strasbourg waaw ci fan sooy te loolu am quoi gis nga boo fi déggoo ñoom oustaz ak ñoom gaa yi di wax yow doo doo liggéey ah imagine oustaz yow da nga sori da nga war a am na la lii boo daa xaram gis nga nag l'islam bi looloo tax yéen avancé wu ngeen. lu ngeen nar a def ñu ne daa xaraam lu loolu leen tardé la bu ko defee yow nga ne mais affaire bi sax lu ci nekk nga essayé naan mais après man affaire yi gars yi naan boo lekk lu xaraam doo barkeel mais man affaire baa gën a dox parce que defal nañu promotion serveur laa fa dugge léegi commis de cuisine la après léegi maa ngi nekk chef maay toppatoo mbaam yi waaw de port yi nga xam ne moom la ñuy servir gars yi man maa koy choisir ndax def naa defal nañ ma sama compte de port formation professionnelle bi def naa ci te sama employeur yi fayal nañ moo defaa la formation lépp loo xam ne viande la fii nga xam ne lépp ci xaram la maa koy gérer loolu sama affaire yi gën a yokku te borom bi déggoon naa sax ñu naan la in shakartum la azidannakum moom moom du waxe noonu waaye Iblis da koy waxe yooyu yëpp saa yi say mbir lii day wane ne sa sa yaram yi kii ndax bu doon ñoom ñoo mel boo nee ci lu xaraam sa doo doo du barkeel yaa ji nii di barkeel ndax ñoom dañu jàpp ne barkeel mooy di bari le noonu rek di di dajale waaw léegi yaa ngi nii en plus nga jekki chef bi ne la bon yow gis naa ne t'as fait xaw ma vingt ans de de de de la euh, à la maison voilà ci restaurant bi vraiment te te te connu ñi fi nekk ñëpp sax yaa leen fi jiit parce que ba nga fi ñëw vous vous tu te souviens voilà yow bi ngay ñëw ñun ñëpp yaa leen formé presque léegi yow man je n'ai plus le temps di fi nekk yow yaay le chef yow laa def nga nga gérer affaire bi te ni way mu Iblis ne gars yi gis nga di ko joxe exemple pour ñeneen gis ngeen seen waa jële il s'appelle Muhammad te taverne bu mag bi wala bar bu mag bële wala kii bu mag bee restaurant bi gars yi xam nga xam ne pot de porc yi dina baax à moo koy togg moo ko jiite yow nag nga ñëw nekk étudiant nga déglu seen waa ji nga xam ne xamul dara seen dajeeg moom ci fac bi mu naan la ay yu xaraam ak kii waaye yow saa yi day fontoo nit ñi quoi c'est comme li muy yi mooy seen yooyu quoi waaw bu ko defee yow nga ne ah mais saa yi wax dëgg de ah surtout bu sax man ngaa man nga dem mu mu conseil la il est ouvert non c'est quelqu'un d'ouvert da fay dem comme si da ngay jënd da jënd nga dem ànd ak gaa après nga waxtaan ak moom. waaye c'est important pour nga pour pour en plus il est connu moom da lay mën a brancher léegi stage bu dee yooyu yëpp da nga ko soxla da koy am leegi wala yenn yi nga bëgg nga dem dugg ci lu xaram Iblis nal nag gis nga loolu la yéen li leen tardeel loolu la boo gisee réewu julli loolu lay wax avancé wul mooy liñ naan charia xool leen réew yi daal dañuy doxal charia yëpp dañoo am dañoo tardé wal iyaadu billaah te day tàcc parce que ba mu waxee loolu am na réew yoo xam ne ay yéefar yi neen lañu te ay ñu ay pauvre lañu waxul loolu de nee mu joxe ñële waaw te wal iyaadu billaah xoolal suñu dirigeants yi ñun réewu jullit yi ku ciy doxal sharia ñëpp réew yi nga xam ne sharia lay doxal ña nga xam ne ñoo naan ñoo koy jiite ji ëllëg xoolal as-Saudiya projet yi mu bëgg am yi mi nga xam ne mu ngi koy doxal léegi te kat nekkagul buur mais comme mooy mooy c'est mooy presque buur baayam daanaka kenn du ko dégg mooy doxal ubbi plage yi ubbi kii lu nekk sàngara si di couler à flot sàngara nga xamante ni li mu mel ak loolu dañ ko ma teree woon loolu lépp ñu permettre ko ci ñenn ñi waaw waaw Paris Dakar bu amee gars yi buñ gañee lu ñuy sànni wante mais ay dañuy la ubbi sotti wante ko ci réew moo xam ne mooy al bilaadul haramayn fa Makka ak Medina nekk ñuy simmeeku ci attey sharia bi comme si ni jaan bi summeekoo ci ay yéreem foog ne loolu lu tax parce que miroitoo nañ ko gëmloo nañ ko te moom loolu la gëm boo gisee ni muy doxale kene ñun liñ fokk na li tax avancé wuñu mooy affaire yu traditionnelles yi ñu jàpp naan ay liiwut nangam ak nangam ak nangam mooy de ñu ne lii xaraam lii waa sa interdit nangam muy ubbe rek waaw waaw wal iyaazu billah waaw te xamoo ne addina boobu <laughs> yow doo ci am borom bi nee na man kaana yuridu al ajila ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid ku bëgg addina ku gaaw a jeex gi te bëgg cee dale dinañ la gaawal ci ay wërsëg loo xam ne lu ñu neexa pas yow li la neex <laughs> waaw ku ma soob laa koy defal lu ma neex loolu mooy sa àddina summa ginnaaw gi bu sa àddina jeexee jaal alhamdulillah ja'alna lahu jahannam ñu ko jahannama nag yaslaha mu dugg ci fa lay dugg allahu akbar wal iyaadu billah mazmuman xaalam nekk ku ñu ŋaññ waaye madxuura ku ñu sorel ci yërmande yàlla al mahd mahda li xam ne yërmande yàllay kepp dinañ ko yóbbu jahannama dina fa fekk façon yërmande yàlla mee gu ànd ak wextan bu tar bu koy delloo ci boroomam mu xam ne yam ne woon da doon caaxaan ndax sa tuxbiruka al ayyaamu annaka laa'ibu waaw boo demee wa foofu bala ngaa dee la la sa fan yi di di di di ngay ngay rëccu lépp ñëwaat di di retourner waat sa dund bi yépp d'un mel ni benn ah bu keroogee nga ne yaa laytani yaa laytani ittaxadtu ma'a rasuuli sabiila yaa waylata laytani lam attaxid fulaanan xalila waaw ay way ak a neexoon waay ma tappoon àndoon ak Yonent bi alayhi salaatu wa salaam jàpp aw yoonam muy sama aw yoon yaa waylata tos kare ñeel na ma woo naa sama malheur yaa waylataa ay woy woonaa sama malheur ba ni nga xamante ni lan moo taxoon waaye ba ni nga xam ne ci lay jàppee fulaana ndiw allahu akbar qalila di ko def àndandoo wallahi laqad adallani mooma sànk an dhikri ba'da idja'ani mooy ki nga xam ne moo ma sànq wëlliif ma wëlliif alquran tudd yàlla bu mag gi moo ma wëlliif may fàttale ko di toog di xalaat sama borom une seconde teg ma ci ay topp bànneex yu dul jeex allahu akbar allahu akbar waaw wa kaana ash-shaytaanu lil insaani xadula iblis ak i mbokkam ak i taalibeem nii lañ ma sa mel ngir nit ki waraakoonam la da koy trahir ngir bëgg mu bokk fa muy dëkk ak moom ëllëg kon loolu jaru ko yàlla yi waaw loolu day day day day day day trop tard ittakhadtu ma'a ar-rasuli yaa waylataa laytanii lam attakhidh fulaanan qaliila khaliila rabbuna amatul jay kon ku sopp mbiru àddina yii boroom bi dina la ko gaawal mais selon moom la mu dogal ne lool nga ciy am waaw moo taxoon yeneen bay saab saab ne woon ne woon bu mu leen pousser mukk ut wërsëg bu mu leen pousser ci ngeen koy amee loo xamante ni lii mooy yàlla la loo xamante ni mooy yàlla la waaw mukk waaw ut wërsëg sàkku wërsëg bu mu tax ngeen koy ute ci loo xam ne mooy yàlla la ndax fa innama inda allah la yunaalu illa bi taatillah illa bi taatillah ndax la ne fa yàlla kenn du ko amee lul ci topp yàlla waaw bëgg njëkkale sa te sa wërsëg waaw bëgg am wërsëg bu leen yóbbu ci ngeen koy ute ci lu daganul la yonent bay saa li wolof yi naan bu la ta bu la euh, euh, euh, mar yóbbee ci ngay naanum póoti bu robinet yi ubbee nga rus waaw waaw kon ak ndëkkalante sa wërsëg bu mu la yóbbee koy sakkoo ci mooy yàlla ndax innama inda allah la yunaalu illa bi taqwallah la ne yàlla kenn du ko amee lu dul ci ragal yàlla àddina nag boo gisee mu defal ko ñii yàgg nañ ko gis ci buntu biñ jóge xañ ko ñu bari ci ñooy gëm yàlla yi ndax du ko da leen du du li yitteel borom la ko yitteel mooy al bi nga xam ne xayrun wa abqa moo gën te mooy liy des loolu mu jagleel ko nag ñi nga xam ne ñooy soppeem yi kanta àddina léeg-léeg mu jox ci ci soppeem yi waaye yu bari mu jox ko ñi nga xamante ne looloo leen tax a jóg te ñoo ñee sax duñu ci am lu dul lu ko soog moo tax ngay gis des mécréants pauvres waaw ay moykatu yàlla yoo xam ne jàppoon nañ ne kat ah alxuraan tax ñu pauvre bañ ko bàyyee mooy suñu réew yi gis nga damaa joxe exemple saoudia mais ñu nit noonu la saoudia l'Arabie saoudite mais ñu nit noonu la waaw képp koo xam ne jàpp nga ne bàyyi lii topp xalaatin yu la ñoom Nicolas ñoom Patrick ak ñoom Montesquieu tegal ak ñeneen mooy tax yow nga génn ci mooy yaa ngi nax sa bopp yaa ngi nax sa bopp de depuis kañ lañ am indépendance suñu pseudo indépendance yi <laughs> l'esclave du dix-septième siècle <laughs> l'ex-colonisé <laughs> ressemble à cet esclave du dix-huitième siècle qui une fois libéré de chez son maître <laughs> arrivé au de la porte il revient parce qu'il sait où aller fay xam nga loolu wax lool <laughs> que ñu tudde université m Dakaaru ba <laughs> moom moo ko doon wax mu ne <laughs> ñi nga xam ne ñoo may yooyu ay indépendance mu ne day niroog <laughs> esclave bu dix-septième siècle boobee jàmm boobee nga xam ne temps yi di leen jàpp di leen defi jàmm ñu ne ko nag léegi libre nga aywa libéré nañ la demal tu recours ta liberté tu retrouves ta liberté demal mais comme que ci mba ak njaam la juddoo ci la màgge ci la nampe ci la defal lépp ñu nar ko ne léegi yow libre nga yaa léegi yaay doxalal sa bopp <laughs> mu dem ba ci suufu buntu bi kër gi war a ubbi buntu bi dem nag léegi moomal affaire am xool ay projet boppam ak nan lay dunde <laughs> mu ñëwaat sànniwaat boppam ci mbuumum jaam ji lu tax parce xamul fu mu jëm <laughs> ñun walla ay suñu réew yi ñu dal indépendance yi nga xam ne ba léegi kañu kañu coloniser woon na génn na gisatuñ ñu weex ñu nekk ñu ne jiite waaye ci biir ñoom ñooy doxal lépp <laughs> seen taalibe yi nga xam ne formé nañ leen dañuy toog ñu leen di indi liñ bëgg di leen doxalal politique bi ñu bëgg te doon ko doxal waaw léegi nag ci turu état yi nga xam ne dañoo nekk indépendant ñu summeeku ci suñu diine ba ñuy tànn lan la teg ci Sénégal lan lañ koy teg lan lañ koy doxal waaw ñu tànn la laïcité waaw mooy diine suñu yoon newu ci même bu dee am na sëriñ yoo xam ne doxoon nañ ci sonnoon nañ ci fu ñu wër fa ngir bañ lool bu ko fi kenn war waaye nag du ñoom ñoo ëppoon kàddu temps yooyu bali xew-xew léegi est tax na ñun ñu avancé Sénégal bu mu pays en la en voie de développement bokk ñu ci de pays sous-développé lañ bokk waaw waaw ñu ngi ñir ñiri saa su nekk ku ñu fal mu ne ngay ñir ñiri ngir génn ci waaye ba léegi lu tax parce que àddina bi doo ci amee lu dul la soob yàlla ajjalna lahu fiha ma nasha ngay jullit wala doo jullit doo fi am lu lu soob yàlla te ka ko soob ca kay jullit ak ko du jullit la ko soob la koy defal bu dee yéeféer la moom summa ginnaaw gi nag ja'alna lahu jahannam ñu defal ko jahannama yaslaha fa lay dugg di fa lakk mazmuman nekk ku ñu ŋàññ bu demee dinañ ko ŋàññ de yow dundu ga ma la joxoon yekkal la ci ndabi am ay am am ngir nga jaamu ma may la ci ay at ah defoo ci dara waaye yow <laughs> waaye yow jaamu la jaamu sama lu la dal ah ma defaloon la ci dundu loo xamante ne nii doon na ci fàttaliku man tazakkar yow defoo ci dara kon nag bu boobaa des na la ŋàññ waaw des na la ŋàññ nga nekk mazmuman waaw madhura allahu akbar kon nag yal nañu borom bii wena léegi lëkkaale ma bunt bi loolu mooy ndeke àddina bi kon borom bi ñu ngi koy jox mooy ñi nga xam ne ñoo ko namm ñoom la ëpp lu koy jox te nee na ñoo sox li ma leen ciy jox mooy li ma neex waaw ndax ñooñu yuridul ajila moom waxul yuridullah déet man kaana yuridul ajila comme yow jaam bi mii jàng sama téere bii di riyaa boo bëggee bokk di fooy téefoo ci toolu nit ñu sell ñi bul bokk ci ñi nga xam ne ñoom li ñu sopp namm ko bëgg ko mooy lu gaaw a jeex lii te éphémère ndax bu boobaa borom bi dina la gaaweel yooyu de li ko neex nag du ne da mooy yàlla da am li nga bëgg déedéet li neex yàlla ngay am wa ma tashaauna illa an yasha allah te boo deewee noonu deewe bëgg àddina mooy kon bëggoo sa mooy bëggug yàlla génn na sa xol te boobaa nag dama lay ragalal nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy dugg safara yaslaha fa lay dugg madmuman madhura nekk ku ñu soreel ci yërmande yàlla kon nag yal nañu borom bi may dégg ak topp waaw yal nañu borom bi dégluloo aaya alquran ni mu ko gërëme ci ñun te ñu koy doxalee noonee al imam suratu isra aaya mu ne wal ayatu fil baabi kathiratun ma'luma mu ne aaya yi wax ci bunt bi di wax lu mel nii ci wàllu ah kon nag comme que nii la àddina demee kon kay ut ci loo xamante ne rek al iqtisaaru ala al qalil loo xamante ne daal yow boo ci nee doo aajolool kenn te dina la may nga mën a jaamu sa boroom ah ci aafiya ba ni nga koy wuyje kon nag mu ne aay yi wax yi bari na te lees xam la yii di ñëw nag ci noonu la jeexale kon bunt bi léegi eh, mooy ci wàllu aay mu des ci beneen wàll wi ci garab gi ndax garabu nit ñi sell ñi mooy alquran ak sunna léegi nag mu des ñaata xadis la fi al imaamu al xaafidu an-Nawawi daal di indi eh, moom mu ngi fi indi xadis yi mu ngi commencé xadis 491 fay jëlal sa bindukaay waaw tu participes ne dors pas <laughs> la tenam waaw bul nelaw participer ala quatre cent quatre-vingt-onze lay tàmbalee hadith quatre cent quatre-vingt-onze euh, quatre-vingt-onze incluant da ciy bokkaale waaw boo boo boo boo compter après nga dugalaale ko ci léegi di dem di dem di dem bii gudd na buntu bu gudd la tamit ba hadith cinq cent non non non waaw ba cinq cent li nga xamante ne nii euh, mooy